am ñeneen ñoo xam ne dañ ne non inna ala bani umayya la waa banu umayya la yonent ma lay saa saam di wax loolu ñooñu nag la al ibnu daqiq al ne mukk loolu daa daa daa sax ci wax yi parce que ala abi bu doon loolu na abi la abi nan ngay wax loolu bani al bu doon ne ala bani walla bu boobaa sax man nañ ne amaana waaye lii da ne ala abi kenn du wax abi umayya bani umayya <laughs> waaw wérul ñu naan a taqdiir ala abil as loolu loolu loolu duwul ala abil as non loolu loolu du loolu waaw ndax ñoo ñoo gën a jagoo banu umayya waaw loolu la imaam ibn daqiq wax waaye al imaam euh, euh, kii euh, nu mu tudd ad-Dimyaati rahimahullah moom dafa dafa dafa dafa dogu ne kii ala abil aas la ibnu umayya ñoom la kay mooy li kii di bañ moom la ala abil aas bi eh, imam ibnu daqiq al-iid di bañ loolu la <laughs> ñoom la waaw ba pare ah al imam ibnu daqiq mu ne nag man nag gis naa ci waxu ibnu al arabi mooy al maliki mbir moo xam ne wax na ko waaye loolu lu ñuy seet ak moom la mooy nit ñi daal àndu ñu bari ànduñ ci moom waaw imam al hafiz miy nettali affaire bi ci al bi muy sharali mu ne ma ne bàyyil ma wax leen lan la al imaam al hafiz al kii al al imaam Abu Bakr al qaadi Abu Bakr al al ibn al arabi wax al maliki mu ne nee na fii siraaj al muridiin ci e, e, e, téereem bopp kaana fi asli hadiis Amr ibn al Aas anna aala abi Taalib fa ghayyara aala abi fulaan fa ghayyara aala abi fulaan <laughs> mu ne Eh, eh, non c'est que Ibn Daqiq naan gis naa ci ci ci waxu Ibn al yi mu wax loo xam ne moom nit ñi yuraaja'u minhu shay'an nit ñi dañ ko ñuy delloo ak moom mu ne imaamul hafiz euh, Ibn Hajar mu ne lii la wax dane gis nga cosaanu hadisu Abdullah ibn Amr ibn al-As ala Abi Talib la yonent bay bi <laughs> awliya yi nga xam ne ñooy kër waa waa kër Abu Talib nekkuñ samay parandoo <laughs> waaw ñoom la doon wax léegi nag am ñoo xam ne ngir bañ jàpp ne loolu ak wàññeeku wàññeeku la ci waa kër Abu Talib ñu nekk jullit ci ñoom ba ci ñoom sax tax ñu effacé ko waaw bañ koo tudd ci loolu la al imaam abu ah, kii wax ibn da kii ah, al imaam ah, Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu taala léegi nag bi mu waxee lii mu ne ñu soppi ko def ko ala abi fulaan waaw mu ne lii la dogu mu ne imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne kada jazama bihi wa ta'aqqabahu ba'd an-nas wa balagha fi at-tashmi' alayhi wa nasabahu ila at-tahamul ala ali abi talib wa lam yusib hadha al-munkar waaw hadha al-munkar bok waaw fa inna hadhihi ar-riwayat allati ashara ilayha ibn al-Arabi mawjudatun fi mustakhraj abi Nu'aym min tariq al-Fadl ibn al-Muwaffaq an 'Anbasah ibn 'Abd al-Wahidi bi sanad al-Bukhari an Bayan ibn Bishr an Qays ibn Abi Hazim an Amr ibn al-'As rafa'ahu inna mu ne yeneen tubaab saasaam lii la wax inna li bani abi talibin rahiman abulluha bi balaliha waaw mu ne waqad axrajahu al-ismaa'ili min hada al-wajh aydan lakin abhama lafza talib waaw wa ka anna al-haamila liman abhama hada al-mawdi' dhannuhum anna dhaalika yaqtadii naqsan fii aali abii taalib wa laysa kamaa tawahhamuuhu kamaa sa-uwaddihuhu inshaa Allahu ta'aalaa al imaam al haafiz ibn hajar oh rahimahullahu ta'ala mu ne en imaam al kii euh, ibn al arabi al maliki abu bakr lii mu wax gaa di ko ci dugg mu ne am ñoo xam ne am na ñoo xam ne dal nañ ci kawam ci lii mu ne yonent bay saa saam lool la lool mu dogu waaw mu ne am na <laughs> ñoo xam ne ñëw ci ginnaaw dugg ko ba pare jéggi dayo ci ni ñu ko dugge ko wax ba pare di ko askane la ne moom moom daa am daa dur contre waa kër Abu Talib alors que loolu du dëgg loolu moom dadu du tout ku xam al imam Ibn al-Arabi al-Maliki xam ne loolu sori na daa wax rek na yàlla tax voilà li nga xam ne moo la jàpp lu tax ñee jàppalee ñuy jàpp mais ba pare moo tax al imam na hafiz Ibn Hajar ne te waa ji nga xamante ne nii moom moo dal al imam Ibn al-Arabi ba di ko tëkkal di ko di ko di ko di ko mbubbalee leen ne di ko dëkkale fu mu dëkkul kooku ci boppam li mu wax moo juma waaw parce que li imam Ibn al-Arabi wax loolu noonu mu junj noonu mais dañ koy fekk ci Mustaxraj Ibn Abi Nu'aym Abu Nu'aym al-Asbahani mi def Mustaxraj nga xam day jël téere imaamul Buxaari yi ne day soro xadiis yi ci nekk mais ci yeneen i càllale la koy jaar imam Abu Nu'aym al-Asbahani boobale comme ni al imam al-Ismaa'ili yi tamit def moom ci yoonam soloon na ko mu jaar ci al-Fadl ibn al-Muwaffaq mu jaar ci Anbasat ibn Abdul Wahid ci sanadu mu jaar même riwaaya bi nga xam ne mooy bu am al-Bukhari bii mu jaar ci Bayaan ibn Bishr an Qays ibn Abi Hazim an Amr ibn al-As mu yëkkati ko ne Yonent bi saa saam dane waa Abu Talib de am nañu ak mbokkoo boo xamante ne dinaa ko jokku te nañu ko war a jokke bi balaaliha mu ne te li imaam bi def beneen mustaxraj bi def na ko jënd ci beneen wàll waaye abhama lafz Abi Taalib moom Abu Taalib bi mooy comme ñeneen ñi la def da koo effacé waxul kat la xamuñ kat la mu ne kantaa kii nga xam ne moo dal ci abu euh, imaam Ibn al-Arabi hmm? mooy ñooñu li mu yaakaar mooy que ne mooy li ñu wax sànq bi ñuy tàmbali que ne le fait ñu ne waa kër Abu Taalib la loolu day indi ak wàññeeku ci waa kër Abu Taalib surtout ñi nga xam ne loolu ñooñu sax tax ñuy wax ay jullit ko ñoom Seydina Ali ñooñu daa loolu de xam ngeen ne moo tax yeneen mu ne walay sa kamaa tawahamu te nekkul ni ñu ko foogee jàppe ko noonu def def la gi ñoo ñu jàpp mooy demewul noonu hadis bi imam Ibn la arabi yi li mu wax am na cosaan parce que am na beneen yoon woo xam ne jaar na fa même bu dee ne an basa mais am na ñoo xam ne dañ naan noo an basa daa nekkoon koo xamante ne nii moom daa xawoon a contre Seydina Ali mais loolu du waaw parce que an basa lenn la moom dafa jàppoon ñoom kuufa lañ jëkkoon xam nga kuufa ña mu ëppoon Seydina Ali rek àndaloon mais moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne Usmaani na te mooy euh, Qays ibn Abi Haazim c'est pareil moom kuufi moo tax parce que dégg leen moo xam-xam yi war naa Imaam moo ko kaana euh, kuufiyyan wa haaza naadir moom Kuufa la dëkkoon Kuuf waa Kuufa la woon waaye partisan Seydina Usmaan waaw léegi moo tax ñenn ñi nga xamante ne nii dañu ne non ñoom càllale bii problème da ci am parce que ñu bari ñu nekk ci càllale bii surtout ñoom an basa ñii surtout beneen bi ak Qays ibn Abi Hazim ci boppam am na ñoo Ismaïl ibn Abi Khalid ñii ñii dañoo ñoom ànd woon Seydina Ali waaw dañ koo xawoon a contre kon nag moo tax ñuy wax lii ta Seydina Amr ibn al-As moom gis nañ jote ni mu jote Seydina Ali mooy euh, kii waaw moom mu Seydina Muawiya ñoo àndoon ay ay xare ya am ak yu mel noonu amaana looloo tax mu amal ko dans biir wax lii walla iyaazu billaah nan nga mën a nit nan nga mën a àgge quand même ci ci ci ci ci ràngate ci côté boobu ak ku ko mën a wax maa ne ràngate ko waaw bay tuumaal saxaabaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu naan yonent bi sallallahu loo xam ne yonent bi sallallahu wala iyaazu billah loolu mooy tuumaalu saxaaba boo xam daa waxal yonent sallallahu alayhi wasallam du dëgg te ñii xam ne ñoom yonent sallallahu alayhi ne woon ku ma waxal lu amul yow na nga waajal na nga dugg safara ci saa kooku dina jël jënd la yéen ah ay affaire addina yi dina tax muy waxal yonent sallallahu alayhi wasallam kan mooy yonent parce que lan bi yow ni ko jàppee foo nga loolu lay tekki ba koo tax ngay dal ci imam Ibn al-Arabi mi wax ne moom waa kër Abu Taalib lay wax yow compréhension bi ci am moo baaxul loolu wax te nangu léegi nag taxawal léegi am imaam al-Hafiz Ibn Hajar la ko leeral ba nga mbir mi leer sa bopp nga bàyyi tuumaal ay ñoo am ne ay jant njooloor lañu ñoom ñu nga ca asamaan yi yow yaa ngi ca ak ak koo waaw Qays ibn Abi Hazim waaw nga xamante ne Qaysun kon imaamu Suyuti wax Qaysun maa lahu nadiir amul ku mel ni moom moo jëlee. tuutee des mu kaada an yakuna sahaabiyya tuutee des mu nekk sahaaba ibn Abi Haazim dafa ñëw di ñëw ci Yonent bi alayhi salaam bi ci yoon wi laata muy agsi Medina ci la Yonent bi alayhi salaam génn àddina dafa ñëw ñu na eh Yonent bi alayhi salaam génn na àddina moom loolu la fekk tuutee des mu nekk sahaaba dégg na Seydina Abu Bakar jële na ci Seydina euh, Omar Seydina Usmaan Seydina Ali Seydina Abdurrahmaan ibn Awf am ci moom la jëlewul mooy al ashara am ñu ne non même moom jëlee na ci moom jëlee na ci ñoom Talha ibn Ubaydillah az-Zubayr ibn al-Awwam ñoom ñëpp jëlee na ci ñoom waaw ñoom ñëpp jëlee na ci ñoom ak ci nga xam ne euh, euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr mooy fukki ñi gën a màgg ñoom ñëpp jëlee na ci ñoom Qays ibn Abi Hazim ma lahu nadiir waaw ci xatum sabt waaw waaw ñenn ñi di ko dugg ay waa parce que boo xam-xam yi ñu ne loolu Seydina kii al al al al al Hafiz Dhahabi mu ne loolu dëgg loolu amee lu ab demewul noonu waaw lenn kesal sa Imaam al-Hafiz Ibn Hajar lu mel noonu ne dara mooy ne parce que Kuufa la dëkkoon moo tax ñenn ñi naan boo gisee Qays mi dara Kuufa gi dëkkoon ñu bari jëluñ coono ñu ne waxuñ dëgg parce que ñu bari wax ñooñu ñi la ñu woon ñoom ñoo jëlewul ci moom sinon wër ñu te dëgër te ñu jële ci ko Ismaïl ibn Abi Khalid mi fu mu dëkkoon fu dul Kufa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gën a màgg comme ni nga xam ne noonu la koy Seydina Yahya ibn Ma'in wax waaw ne moom sax moo gën a dëgër ñoom al Ahmad ak Faas façon yooyu moo ne bokku ñoom moom opinion kay ko jël ndax lan parce que Qays da doon féetale kaw Seydina Usman kaw Seydina Ali te loolu mooy dëgg alors que Kufa c'était le contraire la ñu bari doon def tax gaa xaw koo bañ léegi rek après léegi ñu naan raaya arusmaan yi yàlla <laughs> bu ko neexee ñoo xam <laughs> ñoom ñoo ko gisee noonu léegi nag affaire boobu la léegi nag nga naan kon hadith boo demee loolu mais loolu lépp wax nañ la te ne loolu amul voilà hadith bi mu wér la te tey naa eh, kii li mu wax <laughs> eh, mu ngi sànni xay ni léegi nag gaa yi leen ci gën a mooy mu ngi sànni xay dañ ne waa sànni xay ni waxul kan la ali abi fulaan ak yu mel noonu waaye sëy imam Ibn arabi yi nii naan Abu Talib la waa kër Abu Talib lay wax eh, loolu wax nañ la eh, mustaxraju al imam Abu Nu'aym ñëw na ci kon nag mu ngi noonu le voilà ñëw na luy wane ne loolu la inna li bani Abi Talib rahiman abulluha bi balaliha waaw te loolu day dëppoo wax jee waaw léegi nag mu des waaw mooy compréhension bi man compréhension lay doon mooy compréhension bi mooy ñi nga xam ne duñ ciy jullit waaw xamante nii du ñu jullit ci ñoom yonent bay saasaam da leen a bëgg wan mooy li ma la wax tabiyatul walaa wal bara ke nit lum la jege jege jege jege waaw moo tax suñu borom ne woon Seydina Ibrahima alayhi salaam bi nga xam ne ci la ko baayam leeree ne yéefér lu mais falamma tabayyana ah bi mu ko leeree que ne moom noorub yàlla la mais la la def mais tabarra amina dafa denc moom dafa denc moom waaw dafa denc yoon wa maa kaana istighfaaru ibrahima li abiihi illaa an maw'idatin wa'adahaa iyyaahu falammaa tabayyana lahu annahu aduwwun lillaah tabarra'a minhu inna ibraahiima la'awwaahun haliim voilà borom nee na Seydina Ibrahima lam ne woon bàyyam nekkoon astaghfirullaaha rabbii tur nañ ko pare fan dinaa la jégg borom ba mu di ko def mu ne loolu loolu nekkul woon lu ab dige bu ko dige woon ba mu ko leeree ne noonu yàlla dafa denc moom da koy bàyyi mbir mi loolu la moo tax affaire bi ñaari déggin la am soit ñaar yii la mën a nekk mooy <laughs> waaw <laughs> waaw kene euh, euh, nu mu tudd mooy aali abi abi talib voilà loolu lañ doon mooy suwaa mu nekk lii këne gënul ñeneen ñaar yi këne waa kër Abu Taalib lay wax mais mooy ñi ci waaw ña nga xam ne gëmuñu ñoom lay wax mais yàlla tere Seydina Ali nga xamante ne nga xam ne koo xam ne sopp ko minal iman ci ngëm yàlla la bokk bokk ci nga xam ne moo tax li yonent bay sax inna waliyallah wa salihul mu'minin dinañ ñëw ci ñoon ñooy ñan dinañ gis ne yenn yi nga xam dañ ne mooy Seydina Ali ibn Abi Talib waaye day wax léeg bu xamul bu bu bu bu bàyyi woon xel lool dina xam ne kon euh, lii Imam Ibn al-Arabi wax du du ak ŋàññi ci ñoom waaw mooy soit mooy ne ñooy njabootam ñi nga xam ne gëmuñu ci ñoom waaw kon ñoom Talib ñooñu lay suubi awliya yi ak liñ may jege-jege nekkuñ samay parabo ci wàllu diine waaw inna waliyallah wa salihul mu'minin wala mu nekk comme l'imam al-Hafiz wax wa yahtamilu an yakuna al-murad bi ali abi talib abu talib an-nafs waaw abi talib an-nafs wa huwa itlaaqun saa'ighun ka qawlihi fi abi musa innahu utiya mizmaran min mazamir ali daawud waaw wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ala moo bim naa bi muy ñaanal waa ala abi awfa te abu awfa ci boppam la doon wax ne ala abi awfa waaw mu ne soit mu nekk njabootam ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ñoom la naan ñooñu gis nga ñu ñooy jege jege yéen waa Quraysh yëg leen ne ñooñu du ñu samay du ñu samay parabo waaw wala yéen waa Lansaar yëg leen ne yéen jullit ñi ndax Amr ibn al-As après bi ñuy tuub Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi woon Medina mu ne ci la dégg naa Yonent bi saa alayhi wasallam loolu benn du ñaar bu koy wax du ñu samay parabo waaw soit buy Abu Talib ci boppam. parce que Abu wax nañ ci mbiram di wees taxul ñu ciy taxawaat mooy li nga xam ne moo wér dëppoot nas yeeg lépp mooy ne deew génnul àddina génnul àddina ci li nga xamante ne mooy ak ngëm yàlla te dafa leer nañ ci alquran leer ci sunna dafa leer nañ waaw ak li ci ma lay saa saa wax bi ko Seydina Abbas laajee lan nga ko jariñ mu ne ko moom bu dul woon man ca fi darkil asfali minan naar lay ne man maa tax mu nekk fi dahdahin min an-naar voilà ci tepp tepp boo xam ne bu safara nga xam ne moom dàll lañ koy solal te mooy ci ginnaaw woyof mu ngeen ci ñuy dugg safara ci lan la ko amee ci barke yonent bay saa saa ndax li nga xamante ne nii loolu la ko taxawoon yonent bay saa saa lool demal ko lool waaw mu ne moom ci boppam lay wax mooy ne du sama parandoo ci wàllu diine waaw te loolu mu ne loolu dafa nekk lu siiw lu arab yi doon waxe comme li yonent way sa saam ne bi muy wax mbiru Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne innahu utiya kene sayna Abu Musa dañ koo jox mizmaran ab toxoro min mazamiri ali Daawud mooy kii bu neex baat bu neex bi bu neex bi mu yoroon waaw mel ni booy déglu lu neex noonu comme waa Ali Daawud mais Ali Daawud est-ce que waa kër da yaa yeneen Yàlla Daawud daal mooy bu yaa Daawud ci boppam alayhi salaam moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan Ali Daawud moo tax mu ne fii naka noonu Ali ibn Abi Awfa ba mu koy ñaanal ba mu joxee zakaatam mu naan ko allahumma yàlla salli ala Ali Abi Awfa yal na nga defal xéewal yokk ay barke tey tey tey yokku. ki nga xam ne mooy waa kër Ali Abul Awfa mooy Abul Awfa ci boppam waaye day to day day ronkalaat di dem ba ci njabootam waaye fii biñ ne jox nañ la naka noonu Seydina Daawud ni mu meloon ci jàng aw jàng téereem Zabuur muy neex loolu xam nga ne mos da ciy tuufaale njabootam waaye ki mu doon wax mooy dañ koo jox baat comme baatu Seydina Daawud mu ne comme loolu bu nee Ali Abi Taalib bi Abu Taalib ci boppam mën na nekk moom lay wax waaw mu ngi noonu ne moom. nekkul sama paradoxe ci wàllu diine waaye nag moo tax mu ne walakin lahum rahimun waaye nag am nañ mooy moom Abu Talib ak ñameel ni ñoom te gëmuñu ma ba génn àddina wala ñi nga xam ne sax génnuñu àddina waaye ñu ngi ci lam gëm-gëm mooy bañal ma ñooñu am nañ mbokk boo xam ne dinaa ko jokk man yonent bi alayhi salaatu wassalaam te wax nañ la waa Quraysh ñoom ñépp surtout ñooñu ko gën a jege ba ñu sonne ñëw di ko laaj ngir seen past ba leen daloon bekkoor ba mu leen ñaanaloon si nii nag si nii ne Yuusuf at yu metti comme ya daloon waa kër Seydina euh, yu daloon waa Égypte ba Seydina Yuusuf waxoon leen lañuy def ah léegi alayhi salaatu wassalaam na leen dal ba mu leen dalee ba ñu ñëwee di ko tino da leen ñaanal yàlla mu teggil leen ko kon nag mu ngi noonu leen waaw lii la <laughs> léegi nag ñu ñëw innamaa waliyullah wa saalihul mooy ñi nga xam ne ñooy sama parandoo nag par contre man yonent bàyyi saa saa mooy mooy fu waay mën a nekk ak nu mu ma mën a gëme ku ma gëm rek kooku la sama sama parandoo nekkul ci wàllu deret bu dee ne waa ji gëmul yàlla gëm ma kooku bokkuma ak moom dara ci wàllu gëm yàlla waaw wàllu deret biñ bokk nag dinaa ko jox waaye nekkul sama parandoo waaw waliyallah kii sama parandoo mooy yàlla wa salihul mu'minin ak ñi nga xam ne ñooy euh, way baaxu way ngëm yàlla yi waaw mu ngi noonu moom la borom bi waxoon ba mu woyofee ñoom sayyidatu Aisha ñoon ak sayyidatu Hafsa ñoon ci suuratu <laughs> at-Tahrim waaw mu ngeen ko kiiwee moom fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibril wa salihul mu'minin mu ngi noonu ñoon ay parandoolam kon nag mu ngi noonu le léegi nag mooy nit ki loo ma jege jege jege ah moo Imaam An-Nawawi mu ne hadis bi daal liñ ci jublu leen man kaana saalihan wa in ba'uda minni nasabuhu ah kooku am na bokk kii sama parandoo man yonent bi sallallahu alayhi mooy man kaana saalihan waaw moo ne yonent bi sallallahu alayhi ci boppam wax na ko nee man kii sama parandoo mooy wëy ngëm yàlla yi haytu kaanu fu ñu mën a nekk waaw. Imaam An-Nawawi ci al-Minhaj rahimahullah mu ne loolu lim ci jublu hadis bi mooy kii sama parandoo mooy man kaana saalihan képp ku nekk ku baax mooy ku nekk jullit wa in ba'uda minni nasabu même bu dee ne askanam damaa sore waaw walay tawal yi nekkul ki parandoo man man kaana ghayra saalih wa in qaruba minni nasabu ki nekk sama parandoo nekkul ki nga xamante ne baaxul mooy nekkul jullit wa in qaruba même bu jegee minni ci man nasabuhu li nga xam ne mooy askanam mu ngi noonu mu ne fa'idatul hadith inqita'ul wilaya fi diini bayna al muslimi wal kaafiri walaw kaana qariban hamima mu ne fa'ida ay hadith bi mooy walaa wal baraa wal walaa wal baraa bi doguk al wilaya méngoo fi diini ci wàllu diine bayna diggante al muslimi ki nekk jullit wal kaafir ak yéeféer bi walaw kaana qariban hamima même bu dee ne bi dalaa jege tar la ci sopp waaye gëmula gëmul l'islam gëmalul yàlla nangu la moomul yàlla kooku sori na la ci wàllu diine manoo lépp nga koy def ak moom di bokk ak moom lépp am na fu mu yem waaw bokkoo ngi leen borom bi boole nag di nga ko respecté di nga ko topp waaye am na fu mu yem waaw kon mu ngi noonu le waaw moo tax hadis bi yonent bay saasan nañu ci wane li war a taxawe ci wala wal bara boobale waaw di méngóog ñi nga xam ne ñoo bokk ngëm yàlla bokk diine waaw waaw mu ngi noonu le kon mu ngi noonu léegi nag mu des wasa waa wasalihul mu'minin ah <laughs> loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute nan lay tekki waliyallah wasalihul mu'minin ñooñu am ñu ne moo yonent yi loolu imaamu Tabari soloo na ko dañ lay citer li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah mu jële ko ci Ibn Abi Tabari ak Ibn Abi Hatim mu jële ko ci imam Qatada ah ak ñeneen am deuxième ne ñoom ñooy yonent ci alayhimu salaam ñooy ay parandoor am ñu ne sa euh, saxaaba mooy saxaaba yi lool al imaam Ibn Abi Haatim ko jële ko ci as-Suddi voilà léegi am ñu ne mu am beneen ñetteel am ñu ne ñooy way sellu way ngëm yàlla yi xiyaarul mu'miniin loolu al imaam Ibn Abi Haatim jële na ko ci ad-Dahhaak mu ne ñeenteel bi mooy Seydina Abu Bakar Omar ak Usman am nañu ko wax lool Ibn Abi Hatim solo na ko jël ko ci Imam al-Hasan al-Basri mu ne juróomeel bi am ñu ne mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar loolu mu ne Imam at-Tabari solo na ko Imam Ibn Mardawayh jël ko ci Ibn Mas'ud marfu'an waaye wa sanaduhu da'if sanadam wérul mu ne nag li nga xam ne mooy juróom-benneel bi sixième bi am ñu ne Seydina Abu Bakar xaas surtout moom mu ne loolu Imam al-Qurtubi solo na ko an al-Musayyib ibn Sharik mu ne septième bi Umar xaasa axrajahu Ibn Abi Haatim bi sanadin sahih an Sa'id ibn Jubayr lool jëlee nañ ko Seydina Sa'id ibn Jubayr eh, ki nga moo ko génne mooy al imaam Ibn Abi Haatim rahimahullah huitième bi ñu ne Seydina Ali waaw mu ne lool imaam Ibn Abi Haatim moo ko solo bi sanadin munqati' an Ali nafsihi marfu'an càllale eh, boo xam dafa dog mu jële Seydina Ali mu waxal ko boppam ne Yonent bi saa saa moo ko seedeel loolale mu ne imaam Tabari solo na ko ci sanad bu da'if jëlee ko ci Mujaahid ne mooy Seydina Ali radiyallahu taala anhu euh, wa ardaahu waaw naka noonu mu ne euh, imaam Ibn Mardawi solo na ko ci ñaari sanad yoo xam ne wéruñ jële ko ci Asma bint Umays nekkoon soxna ci Seyna Abu Seyna Jaafar la nekkoon soxna après Seyna euh, Abu Bakr denc ko après Seyna Abu Bakr moo jël Seyna Muhammad ibn Abu Bakr après Seyna Ali denc ko voilà moom Asma ibn Umays boobale radiyallahu anha wa ardaaha lu mu yëkkati ne mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne salihul mu'minin mooy Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, mu ne noonu yoon eh, na ci yoonu Abu Malik an ibn Abbas lu mel noonu waaye mawqufan ci moom la mu ne Seydina Abu Talib la mu ne woo fii sanadihi nekk na yàlla raawin da'if koo xam ne càllale bi solookat boo xam ne ku soloo koo xam ne dëgërul waaw te loolu mu ne an Naqash soloo na ko jële ko ci ibn Abbas ak Muhammad ibn Ali al-Baqir ak ibn Ja'far ak Muhammad ibn muy ibnu Ja'far ibn Sadiq muy al-Baqir eh, ak doom ji eh, Ja'far as-Sadiq eh? mu ne al-imam al-Hafiz nag mu ne qultu fa in sabata hadha fa fihi daf'u tawahhum wa tawahhum anna fi al-hadith al-marfu' naqsan min qadri Ali ibn Abi Talib <laughs> radiyallahu anhu wa yakunu al-manfi Abu Talib wa man mata min alihi kafiran wal musbitu man kaana minhum mu'minan wa xassa aliyun bi dhikri li kawnihi ra'suhum wala li kawnihi ah, ra'suhum wa ushira bi lafdi al-hadith ila lafdi al-ayati al-madhkura wa nassa fiha ala aliyin tanwihan bi qadrihi wa daf'an li dhanni man yatawahhamu alayhi fi al-hadith al-madhkur ghadaba walaw tafattana man kanna an abi talib li dhalika lastaghna amma sana'a wallahu a'lam <laughs> mu ne léegi nag nee naa kon wax yaa ngoog ci salihul mu'minin li mu jëmooy même bu dee ne riwaay yi naan Seydina Ali la am na ak wuute mais seen bariwaay am na ay ay ay ay ay ay faiblesse seen bariwaay day wane ne lii am na cosaan te yenn yi dafa des dafa nekk mawquf ci ku mel ni mu Ibn Abbas loolu mu nekk lu dëgër léegi nag mu ne waaye loolu insha allah li gën a dëgër mooy bépp jullit la wa salihul mu'minin ñu baaxuwee jullit ñi mooy ñoom ñépp képp ak loo man di mel ba nga nekkee ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu ba pare nekk ci te defoo lu la génn ci diine kooku parandoo yonent yonent ba sa sam kooku nga la def parandoo waaw léegi nag day gën a foorante selon ku nekk di nga gën a jàppe diine ji noonu la lay gën a jàppe mais ñëpp la jàpp amul kenn ko mbàyyi ci waa ci xeetam waaw alayhi salatu wassalam kon loolu mooy li gën a lënkal ñëpp la waaye lii nag mu ñëwal la ci pour nag leeral la ka nga xam ne daa doon dal imaam Ibn al-Arabi mu ne gis nga man imaam al-Hafiz Hajar bu lii saxee lii day dàq di puus def def lekk ka nga xam ne dafa jàpp ne hadis bii imaam Ibn al-Arabi ne kooku ñu ñu ñu def lu weex abi boobu ala abi fulaan boobu abi Taalib la voilà waa këram lay wax mais waa këram ña mu ne loolu hadis bii ne wa salihul mu'minin mooy Seydina Ali ibn Abi Talib day dàq nag loolu waa ji jàppoon ne loolu c'est pour wala euh, façon la ngir daal Seydina Ali mu ne kooku moo xamul li muy wax waaw du kooku day lii bi da koy dàq nettali bi lii nii wax jii ne loolu mooy salihul mu'min Seydina Ali da koy daq waaw te day wone ne moom lam jàppoon ne hadis bee tam mu wàññi dayoom wàññiwu ko dara waaw te ka nga xam ne moom la yonent bay saasaan ne moom la denc moom kooku nga xam ne moom lañ ko waxe sànk war ak koo xam ne faatu na ci waa këram nekk yéefér waaw kantaan nag ñi nga xam ne ñoom la yonent way saasaan ne ñooñ ñooy samay parandoo mooy képp koo xam ne ci ñoom moom daa nekk ngëm yàlla way ngëm yàlla léegi nag fii wax wa mu ne mooy Seydina Ali comme ni Seydina Sayyidatu Asma bint Umays wax radiyallahu anha même bu dee càllale bi wérul mu ne mu tudd ci Seydina Ali leeral ko ndax moom mooy seen bopp ñi nga xam ne ñoo gëm bokk ci waa Euh, kër Abu Taalib mooy seen chef mooy seen magu ci de waaye moo ci ëpp dayoo waaw ndax Seydina Jaafar ko mag ah Seydina euh, Aqiil moo ko mag magam ñoom ñëpp bani Abi Taalib waaye moo leen ëpp doole moo leen ëpp dayoo fa yonent bi saa saam fa borom ba moom Seydina Ali yonent bi saa wax lii ngir leeral wane ci dayoo ak dàq bépp njort bu nit mën a am ci wax boobu bu dee ne loolu imaam Ibn al-Arabi wax loolu lañ jàpp ne loolu la mooy que nee nañ ci wàllu saa saam na ne inna ala abi Taalib laysu bi awliyaa walaakin <laughs> ah innamaa waliyyullaah wa saalihul mu'miniin walaakin lahum rahimun abulluhaa bi balaalihaa voilà kon mooy ci jàpp ne loolu noonu ak wàññeeku la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral wa saalihul mu'miniin mu leeral ne kooku mooy Seydina Ali ak képp ku mel ni moom radiyallahu anhum ci ñoom kon ñooñu bokkuñ ñi taxul ñuy wax. ñi ñuy wax nii mooy Abu Talib ci boppam ak képp koo xam ne gëmoo yonent bi alayhi salaatu salaam di dund noonu dina la jox ko de mais boo faatoo noonu yow ki nga boo tuubee nag génn nga ci ñooñu waaw kon nag dàq euh, dhann wa daf'an li dhann man yatawahhamu alayhi fi al-hadith al-mazkur radada foog loo daa am ak ak lenn loo xam ne lu ñuy jame Seydina Ali déedéet mu ne walaw tafattana gis nga bu bàyyi woon xel ci lii leeral nii man imaam al-Hasan Hajar ki nga xam ne man kanna an abi taalib li daalika waaw ka nga xamante ne nii moo jël mu nekk abu taalib mu effacé ko ngir jàpp ne loolu oh, lii du rafet ci deru ñoom ñoom mu ne bu xamoon loolu kooku ko effacé woon ci xadis bi doonu ko woon def <laughs> lastax naa doon na doyloo am ma xanaa ci li nga xamante nii moom la def waaw loolu day wane ne hadis nekkul ne képp ku riwaaya rek moo la moom ñi jàng dëgg la ar-raawi adraa bimaa rawaa mooy saxaaba yi saxaaba bi fekk yonent bi saa saa moo gën a xam li mu riwaaya mais tekkiwul ne te sax ñooñu moo gën a xam ci luñ doyal mais yonent bi saa saa ba muy wax naan fal yuballigh ash-shaahidu minna al-ghaa'ib fa rubba muballighin aw aamin saami'in sonn nañ ko yonent bi saa saa mu naan ku jotee sama wax na ko na nga ko jottali ku ko jotewul ndax amaana ki nga xamante ne moo fekk sama wax. nga ko jottali gin koo dégg ci ay mbir gin ko faa tiire ay xam-xam que ki nga xam ne moo ko dégg am ci dégg-dégg mu amul loolu day wane ne borom bi dina defal lenn ci ñuy ñëw ginnaaw dégg-dégg boo xam ne am na ñu ko amul woon ci ñu njëkk ñi loolu day am waaw mais tout le temps noonu lay demee loolu moo dëgg waaw waaw mais du ñàkk borom bi am sew sew yoo xam ne dina ko xamal koo xamante ne nii ku mujj la te xamal ko woon nii ku njëkk loolu daa am voilà kon nag affaire baa ngi noonu ndax loolu la kon mooy lii imaamul xaal na xajar génne kat effacé woon lii jàpp ne moom ah naa def fii lu weex wala naa ko bañ a bind parce que bu dee ne Abu Taalib la ah, bu dee jàpp nañ loolu ci kaw que ne loolu moo <laughs> mooy la loolu la woon kooku doonul woon konoon te kon doon na doyloo bañ a def affaire am boobu lii daal léegi nag li ci yonent waaye saa saa teg mooy li nga xam ne te ñu gis ko sànq laata ñu ñëw fii mooy lëkkaale mu bunt bi waaw mooy que ne malgré loolu de gëmuñu ma waaw Abu Talib malgré gëmu ma moo wax yonent way saa sam xattaa bi mu génnee àddina da doon rafetal jëme ci moom da doon toog di waxtaane ay mbiram waaw waaw <laughs> di waxtaane ay mbiram yu baax yi mu doon def loolu yëpp façon jokk la waaw te tamit yi nga xamante ne ñàkk koo gëm gi noonu ci woon nekk di kii moo tax Sayyid al-Abbas moo ko ak yu mel noonu waaw lan nga jariñ Abu Talib mu ne ko Abu Talib budul woon man te suufu safara lay nekk waaye ci man man maa tax mu nekk ci dox dox min naar waaw moo tax ñun soxlawuñ tout le temps jullit bi soxlawoo Abu Talib li defal yonent bale saa saa wax naa la bari bariwaane ku dund ci l'islam million ba dee wala santa defoolu man loolu waaye nag sauf que sa jëf moo ëpp doole fa yàlla parce que yow da ngaa am ngëm yàlla tamoo amu koon waaye ci biir nii rek li mu def aar yonent bale saa saa taxaw jàmmarloog noonu Quraysh yeeg seeni lii lépp mu jël ko ak mage gi mage ngaa daaj joo ko nanguñu génne ko yóbbu ko ci ab bërëb bu bu bu bu kii ca banu chien ba banu Taalib yóbbu Abu Taalib yóbbu ko ko ca biti ambaar boo amul joxatuñ leen lekk joxatuñ leen naan mu ngaa daaj jooloolu lépp ngir kenn kese ngir yonent bi alayhi ak ña ko defoon ci ñoom ñooñu seen dayoo rëy na waaw waaw mooy li daar képp wax ji yëpp mooy la imam al-Hasan Kathir dama lay delloo ca siira ba ba ñuy gis côté faatu Seydina Abu kii kii Abu Taalib nii la ci Seydina al-Hasan ibn Kasiir Imaadudiin waxoon dellul foofu ndax dañuy bañ affaire bi kii boo demee di nga dégg loolu mooy dëgg-dëgg wax Abu Taalib de bu doon ne am na kenn ku ñu yàlla may ñu ñaanal ko te du jullit moom lañ koy ñaanal waaw moom lañ koy ñaanal même suñu bàyyi sax bu newuloon jullit ñun Abu Taalib kon lañ koy ñaanal waaw waaye nag da lii mooy dogal yàlla te ñun ay wommatukat lañ ay jullit lañ bi ñun ñoo xam dina xam borom bi borom bi moo xam ma lu tax mu defale lool ñun nag bu jotee comme yu mel nii ñu nekk ci xadiis bi ci wax ci ñuy wax kanta nekk fi duñ fi nekk nag fu ñu Abu Taalib nangam ak nangam parce que loolu du ay teggin premièrement yonent bay sasam seet ko li ñu ko jegee woon ak li ñu ko defal loolu tax na mu bañ a nekk loo xam ne la ñuy kawti kawtee fu nekk di ko wax mel ni daa am lu ñu neex wala wala di ci kii déedéet dañ ko wax parce que hadis bi dañoo toll ci njàng te njàngalam yonent bay sasam lépp lañ ciy leeral buñ ci agsee ñu leeral ko mu ñu bare tëj mbir yi jeex na waaw kenn du Abu Taalib bi ci teg wax bu ñaaw jamais jamais au plus grand jamais voilà waaw radiyallahu ta'ala an ali abi talib ali wa aqil wa ja'far wa wa wa yal na leen wa banihim leen borom bi euh, yokk ay tëbbam ay leeram ila yawmiddin ak seen sët yi ba àddina bi lemu kon nag ñu yem noonu kon nag nit loomu la euh, euh, jege bu la bu gëmul yàlla yi ah am nga ak goo ko woo xam ne war na de moo tax mu ne walakin lahum rahimun am nañu ak mbokkaal nag abulluha bi balaliha dinaa ko jokk ca nañ koy jokk moom alayhi salatu wasalaam yàlla nañu borom bi may ñu man loolee bañ rek ñu bokkalul jàkka daal wala bokkal ak ni ñu gise wala bokkuñ diine rek ñu jàpp ne kooku moom dañ koy dog dog bu ñaaw te xeexuñu voilà ndax aaya mu tax na di leeral ni xeexuñu bañul lislaam di nekk génnewuñu defuñu ñooy borom bi nee na rafetal laa la anil ladina lam yuqatilukum fi diin borom bi terawul ngeen di jëf lu baax ñi nga xam ne xeexuñ leen ci diine génnewuñu leen seen kër yi te jàppalewuñu leen génne